aw ma mudaafa'ati al-akhbathayni wa huma al-bawl wal-ghaa'it kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu gis ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre 338 doon wax baabu karaahati wax sib guñu sib nit ki di jël ay loxoom euh, jàppandoo ci ndigg te te mu ngi taxaw ni day julli hadis eh, bi nga xam ne benn ba indi woon eh, mooy hadis mille sept cent cinquante-deux mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an al-xasri fi as-salaat walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël chapitre bi ci tegu ba léegi ñuy ci chapitre gàtt yi nga xam ne daanaka bu ci nekk benn xadis bu baree ba bari ñaar bii comme liñ génn benn xadis kese la fi imam indi waaye lu ama am solo la chapitre trois cent trente-neuf ñetti téeméer ak ñeent fukk bu wànk benn muy ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent euh, mu ne baabu bunt karaahati sibil guñu sib as-salaati di julli bi hadrati ta'am fekk yow ñam wi nga bëgg a lekk mu ngi teew teg nañ plat yi waaw tegal plateau bi wala bool bi ah nga dem di julli ji bàyyi ko fi wala taxaw di julli wa nafsuhu fekk bi loolu di am bi mu fiy bàyyi naan day julli bakkanam ah tatu tatuuqu ilayhi mooy ah, ah mu ngi mu ngi bàyyi xel lekk gi lool tamit ci waaw moom de ah lekkul de mu ngi julli waaye lekk xel mi yëppan ci lekk gi aw wala bokk sib gu ñu sib di dugg ci julli maa mudafaatil axbasayn fekk mu ngi jañanteeg wala moom su waa moom nit ki mooy jañanteeg ñaar yi sobe yooyu mooy lan mu ne wa humal bawl mooy mbéewal ak xayta loolu mooy lan mooy da dem nit ki daa dem bay waaye julli mais yëg na ni dafa pressé dafa war a dem toilette benn ci ñaar yañ fay def waaw soit yooyu di ko jeñ jaawal génn ci julli gi dem euh, sotti ma wala moom muy jañanteeg loolu ngir lool bañ a génn waaw <laughs> mooy benn ci yooyu moo xam bu mu ci man di doon walla ñoom ñaar yëpp sib guñu sib nit ki ci condition yooyu mu naan day julli waaw di julli ba pare pressé nga xam ne day sëlma rek jàlli daw dugg ci toile bi fël bunt bi rek daanaka euh, tubéy ji xaw naa tooy lool bi mu laata muy toog <laughs> wala muy jonqam comme yooyu lay wax mu ne lool sib moom sib la wax parce que loolu mooy waxu waa jumhur nañ gis ci biir masala yi insha allahu taala kon mooy buntu bii da koo indi di xamal ne toolu nit ñi sell boo ci nawee lépp loo xam ne day dox sa digganteeg xushu' mooy julli gi nga war a julli dal ga ah concentration bi ak li nga xam ne moom nga ciy dugge ak dal ak bàyyi xel ak sa lépp waaw ngir sa borom lépp luy dox sa digganteeg loolu na nga dagg moom bala ngaa dugg ci julli bunt bii lool la fiy def yii la wax waaye lépp lu nekk ci maanaawam moytu ko waaw waaw sinon da ngay dugg ci julli ji sa xel mépp ngi ci waaw xam nga ne mos waa ji nga xam ne daa nekk ci am po nekk ci am po ba julli jot te po mi jeexut wóor na buy dem allahu akbar télé baa ngi tàkk ci gannaaw marché bi walla mu wàññi ko léeg-léeg ñi ci gën ñàkk bokk bu ñu sëggee di xoola xoolaale action yi yow bu dee lekk gi nga xamante ne lekk lekk lañ la ne loolu bu naree dox ak sele jëkk koo def voilà kon léegi daa war a seetaan pom bi ba mu jeex kan moo a seetaan nga naan lan <laughs> waaye yow loolu ngay boole nii <laughs> pom bu dara xewul woon waru ci woon ne waaw abas yooyu po yooyu waru ci woon waaw wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin waru ci woon yàlla bindul asamaan yeeg suuf ak li nekk seen diggante ngir am caaxaana ko po loolu ci cosaan waru ci woon yàlla tere nga naan match bi wala boog euh, kii bi ah, théâtre bi wala film bi wala yooyu rek nga xam ne moom lañ niin léegi benn ci yooyu divertissement yooyu war naa tax yow léegi ah waaw mais boobu est-ce que kon duma bàyyi luñ pare après ma def ko ne la ko la wax loolu mu ko mënal lan yow ca cosaan nga waroon a balool <laughs> waaw léegi nag lay tax sa xel di ci dem yaa ko def ah yaa utal sa bopp yoo xamante ne dalay sonal képp <laughs> waaw waliyasu billah kon lii nii loolu mooy objectif bi tax lépp loo xam ne daal day dox sa diggante teewlu ah moo tax saxaaba ba radiyallahu anhu ba mu ne duggee ci julli nekk ci toolam boo xam ne mu ngi commencé di ñor am picc yuy romb ak yooyu affaire muy xoolaat tool beeg yooyu di xoolaat après mu ne bi mu sëlmalee mu ne man de musiba bi may fitna ba dal na moom fitna mu ngi doo mu ngi waaja dugg nag ci sama diine dem ci yonent saa salaam ne ko yonent saa salaam sama tool bi daal fit na mu ngi door a dugg sama mu ngi bëgg a dugg di dugg ci sama diine tool ba yépp laa sarax joxe naa ko ngir yàlla ndax lan te tool la boo xam ne moo ko bay moo ko moom lenn rek la moo yëngu mu xool ndax tool bi noonu mu ne lool mu ngi dox digganteem ak julleen waaw yaa subhaanallah yaa subhaanallah <laughs> ñun moom bu doon dañuy joxe lu ñu lu dox suñu digganteeg loolu ñu joxe ko kon de wóor na yàlla billaahi boo mooy yére biñ sol dootuñu ko dese dinañ joxe joxe joxe ba dootuñ deseeti dara ndax fu ñu nee nii laata ñuy julli ñu ngi ci yooyu bu ñu kàbbaaree mbiri gina a takkarnaase xinzab ak si uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun yazkur min qabl allahu akbar comme niñ ko fi gise woon ci riyaad bi fàttalikul lii fàttalikul lii loo xam ne kat avant loolu dara doona ko fàttaliku woon sax waaw wal iyaadu wal iyaadu billah léegi kon lii la moo indi fi benn xadis xadis yi wax nag ci bari na imaam daa indi benn xadis rek ngir boo xam ne tegtal bi doy na ci tegtale na mbir yi mais sinon euh, saxaaba yi nga xam ne ñoo solo lii euh, yu bari yu bari bari lañu waaw waaw mel ni mais lañ jël mu indi xadiis mille sept cent cinquante-trois عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول laa salaata bi hadrati ta'aam laa salaata bi hadrati ta'aam wala wa huwa yudaafi'uhu al-akhbathaan rawaahu muslim rahimahu llaahu ta'aalaa wa al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahu llaahu ta'aalaa mu dikk ak ñëw kon ak ñun ci hadiis bi mu naan Aysata mu ngi jële ci sunu yaay sayyidatu Aisha eh, eh, radiyallahu anha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma annahu annaha qaalat neena sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na boroom bi julli ci moom tey seulement eh, mu ne sa mu ne dégg na ko yaqulu mu naan te xaalam boobu yoneen saa salaam mu ngi wax naan naan laa salaata amul julli bi xadrati ta'am amul bu dee ñam wi dafa teew waaw amul julli bu dee ne ñam wi dafa teew laa salaata dàq na julli amul julli wala bu leen julli waaw mooy laa bi xam nga lii naa fiya la mooy day dàq amul julli mais te leen la mooy xabar mais maanaam insha mooy kon bu leen julli voilà xabar mooy information la salaata waaye liñ ci jug mooy bu leen ko def bi hadrati ta'am fekk li nga xam ne mooy ñam daa teew loo xamante ne dañ cee war a xéewlu mooy tënd ko mooy bu ko bu ko def la salaata bi hadrati ta'am mu ne wala te déet wa huwa aji julli ji yudafi'uhu bu mu fekk mu koy jañanteeg moom wala moom muy jañanteeg al axbasaani wala bii mooy mooy muy muy jañanteeg moom al axbasaani yi ñaar yi nga xamante ne ñooy yu sobewul mooy ñoom ñooy jañanteeg moom waaw mu ne xadis bi rawahu muslim al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhi moom moo ko solo waaye xadis bi xadis la bu siiw boo xamante ne nii du imaamu muslim kese moom mooy ki nga xam ne moo kaa solo dëgg la bu dee xadiis sayyidatu Aïsha imaam al-Bukhari solo na ko mais ci yeneeni yeneeni kàddu waaw ci yeneeni kàddu te dinañu ko gis kon buñ gisee lool kon léegi taxriij bi ana ñu ne la lii bu dee sayyidatu Aïsha bi imaamu Ahmad sayyidunaa imaam Muslim solo woon na ko hmm. solo woon na ko lu njëkk waaw Euh, moom ci baatu indi na ko ci yu bari waaw ah. laa yusalliyanna ahadukum bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan bu kenn ci yéen julli ci teewu fekk mu ngi teew ñam bi mu war a lekk wala wa huwa te déet moom yudafi'uhu al-akhbathan inna ko laa yusalli laa yusalli bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan léegi nag dinañ la wax imaamul Bukhari moom ci yeneen yi nga xam ne yeneen kàddu ay ida wada al isha ida wudi al isha wa uqimat as salat fabda'u bil isha moom noonu la ko soloowe façon boobu waaw xam naa looloo tax mu wax surtout wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan loolu indiwul côté boobu waaye de toute façon mën nañ ne hadith bi en tout cas indi na euh, imaamul Bukhari dañ la gis ñu ngi ko soloowe kon imaam Ahmad rahimahullah naka noonu hmm? imaam Abu Dawud as moom comme imaam Ahmad fële la ko indi hmm? mu indee ko ci la yusalla bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathar wala la yusalli mooy du julli nit ki kon nag mu ngi noonee lii eh, la noonu la ko imaam Abu Dawud indi hmm? imaam Ibn Maaja moom comme imaam al-Bukhari idaa hadara al wala idaa hadara voilà al asha wa uqimati salaa fabda'u bil asha bu reer bi teewee ñuy taxawal julli bi iqaam julli tàmbali leen ci reer bi voilà léegi nañ xool imaamu muslim abul husayn xam ne moom noona la ko solo hadis la rek boo xam ne imaam muslim euh, euh, bu dee bi nga xam ne mooy sunu kaddu yi imaamu Nawawi indi moom mu ngi ko indi imaamu Muslim ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu karaahati salaa bi hadrati ta'aam voilà léegi na bu gudd quoi voilà <laughs> mu Muhammad ibn Abbaad mu ne nettali suñu sëriñ Muhammad ibn Abbaad di Muhammad ibn Abbaan ibn Zib ibn az-Zibriqaan al-Baghdaadi Abu Abdillah al-Makki nekkoon àndandoo Sufyaan ibn Uyayna rahmatullah alayhima génn àdduna deux cent trente-quatre rahimahullah qaala haddathanaa Haatim imaam Muslim ne huwa ibn Ismaa'iil mu ne nettan lañu Haatim imaam Muslim ne mooy ibn Ismaa'iil di Haatim ibn Ismaa'iil al-Madani <laughs> Abu Ismaa'iil Euh, alxaaris yi mawlaahum al-Kuufi yu génn àddina lan cent quatre-vingt-six am nañu ne cent quatre-vingt-sept wallahu ta'ala a'lam an Ya'quub ibn Mujaahid mu jële ci ko naan Ya'quub ibn Mujaahid al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Abu Hazra euh, ñi ne Abu Yuusuf rahmatullah alayhi génn àddina lan cent quarante-neuf am nañu ne cent cinquante wallahu ta'ala a'lam an ibn Abi Atiq mu jëlee ci ibn Abi Atiq loolu la si yowoon mais Abdallah la tudd ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr a siddiq euh, euh, al-Qurashi at-Taymi al-Qurashi al-Madani kañ la gën a àddina kañ la génn àddina moom gis ko benn ku dëggul woon la mais dafa dafa doon kii quoi dafa xawoon a neex liñ naan saa daa neex quoi daa xawoon a farcé <laughs> mais Sayyidatu Aïsha Sayyidatu Aïsha feebar <laughs> bi mu génn àddina feebaram bi mu génn àddina xam nga moom mii Sayyidatu Aïsha maam la ci moom quoi. <laughs> parce que Abdurrahman biñ la doon wax keroog naan la ak Tufayl ibn Saxbara yooyu naan la magu Sayyidatu Aisha bi tamit solo woon na xadiis bi gisoon fan yee tañ naan la euh, euh, kii euh, frère Sayyidatu Aisha yi daal dina koy solo Abdurrahman ma ne la moo leen mag ñoom ñëpp parce que Ummu Ruumaan ki nga xamante ne nii <coughs> Saxbara mi ko jur mi mi nekkoon boroom këram kooku xaritu Sayyidina Abu Bakar la woon bi mu génnee àddina nag Seydina Aboubacar denc euh, soxnaam si mu fi bàyyi muy Ummu Ruumaan am ci moom Abdurrahman ak Sayyidatu Aïcha léegi radiyallahu anhuma mais ak Tufayl moo leen magoon ndax euh, jëkkëram ju njëkk ja moom Ummu Ruumaan moo ko juróom boobu ñu ngi la doon tuddal mu euh, Abdurrahman bi hmm? kon Abdallah ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakr as-Siddiq kon kii mooy Sayyidatu Aïcha lanu fan la toll mooy Abdou Muhammad kii Abdallah doomi Abdurrahman bi nekk grand frère u Sayyidatu Aïcha doomam ji tudd Muhammad moo jur kii waaw mooy Sayyidatu Abdurrahman ibn Abi Bakr ah mooy euh, di di doomam ji Muhammad tudd doomam ji tudd Muhammad ki doomam ji tudd Abdallah kooku la Abdallah moo nekk nii ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr Sayyidatu Aïcha <laughs> maam la ci moom <laughs> dama amoon daawoon a faar séeré bu ñëw dugg Sayyidatu Aisha mooy feebar bi mu génn àddina quoi <laughs> <laughs> mu naan ko waaw waaw sama sama yaay waaw kii euh, noo noo noo demee noonu mooy mooy mbax yaa ngi tane mu ne ko déedéet man de damay dem donc dana ko noo noo noo euh, yaram bi demee jënd naa la pare naa ngir lépp loo xamante ne nii joxe sa <laughs> fidaaka fidaa fidaa u naa la <laughs> mooy joxe naa sama lépp <laughs> waaw ngir ngir ngir nga wér waaw Sayyidatu Aisha ne ko mooy nan laa la nan laa la mu ne ko ah man nii de damay dem mooy day gaañu quoi mu ne ko ah kon nag bu dee loolu déet ibn Abi Atiq kenn du moom ko Abdallah ibn Muhammad léegi rahimahullah qaala mu ne mu ne tahaddathtu ana wal Qaasim inda Aïsha radiyallahu anha hadithan mu ne dama doon waxtaan ak al Qaasim dañu nekk ñoom ñaar ñoom ay mbokk lañ mooy al Qaasim en fait al Qaasim baay la ci moom parce que al-Qasim ku muy tollool am al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr xoola Muhammad ibnu kii Abdallah ibnu Atiq lu ñu la Abdallah ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakr alors que al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr mooy en fait Abdurrahman ibnu Abi Bakr ak Muhammad ibnu Abi Bakr mooy doomu yeneen euh, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi juddu woon Dul Hulayfa fee ci ab yaaru Ali bi yeneen saa salaam doon aji. Muhammad boobu ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma moom mooy moo jur al-Qasim mooy doomam ji waaw mooy doomam ji nga xamante ne nii mooy jant njolloor après eh, al-Qasim boobu nag nga xam ne du Sayyidatu Aisha bàjjanam la moom Muhammad ibn Abi Atiq mii nga xam ne al-Qasim baay la ci moom waaw <laughs> baay tëx la ci moom quoi <laughs> nee na ba ma doon waxtaan ak al-Qasim nag ñu newoon ci suñu bon moom Sayyidatuna Aisha maam la ci moom ay Abi Atiq bu dee Al-Qasim taan bàjjanam la nee na dama doon waxtaan ak Al-Qasim nag ci Sayyidatuna Aisha ñu ne ci Sayyidatuna Aisha di waxtaan léegi mu ne wa kaana Al-Qasim rajulan lahaana imaam Al-Qasim nag moom daa woon koo xam ne mooy arabam desoon naa leer waaw mooy da doon def ay erreur arab quoi booy làkk <laughs> arab muy <laughs> wax arab mu ne wakaana li ummi walad parce que moom bon yaayam mooy nekkuloon arab loolu la bëgg a wax am na ñu ne euh, ndaw sa suway sawda la tudd voilà sawda la tudd yaayam te nekkuloon arab quoi moo tax te moom moo koy moo yar doom ji euh, de ce mooy arabam leeru woon noonu moo tax doom ji jëlee erreur yooyu ci moom léegi nag loolu la daan wakka laxaanan da doon def ay ay ay erreur ci wàllu làkk bi mu ne <laughs> fa qalat lahu Aïsha léegi sayyidatu Aïsha déglu yéen ñuy nekk di waxtaan fi moom mu ne la yow mu ne ko yow Qaasim maa laka laa tahaddathu kama yatahaddathu ibn akhi hada wala moo waxtaan di wax correctement euh, làkk bi comme ni sama doomu mbokk bi daa wax doomu mbokkam doomu frère am mais du doomu frère am mooy tajawuz la mooy loo xam ne mooy kii maam la ci moom parce que frère am mooy Abdurrahman moom Sayyidatu Aisha waaye du frère moo jur kii dëgg-dëgg mooy Muhammad doomu frère moo jur Ibn Abi Atiq nii mu ne ko lu tax doo wax comme sama doomu frère bi ah ama inni ne ko xamaa waaye yëg na qad alimtu min ayna utiita hada waaw addabathu ummuhu wa anta addabatka ummuk mu ne ko waaye nag xam naa euh, lii nii la dal nii ba sa arab leerul <laughs> te moom arabam leer xam naa fi mu jóge parce que moom ki ko yar mooy yaayam mooy yaayam kii la quoi euh, arabi la la woon arab la woon moom ibn abi atiq alors que yow ki la yar mooy sa yaay te yaayam mooy nekkuloon arab la xam naa loolu mu ne xam naa ne foofu la sa ñàkk a wax arabe bu bi jóge qaala bi mu waxee lool nag fa ghadiba al-Qaasim quoi wa adabba alayha al-Qaasim mer nag li ko doy dutaay sa wax daal lu koy mere ko mu mu ko après bon mu mu mu affaire bi metti ko quoi léegi al jóg waaw mu jóg mer voilà vraiment jàppalool Sayyidatu Aisha quoi fala <laughs> léegi mooy dafa mer noonu après ko fala maara a maa idatan léegi toog noonu mer nag waaw tëj après falammaa ra'a maa'idata Aisha qad utiya biha qaam léegi nag biñ ëndee ndabul euh, xéewlu ji liñ ëndil sayyidatu moo xam ne ngir ñoom ñi fi nekk ñoom ñu xéewlu la alqaasim jóg ci saase <laughs> ko ayna eh, ne ko foo jëm <laughs> qaala mu ne ko usalli damay julli damay julli qaala sayyidatu Aisha ne ko ijlis toogal ko mais lu man damay dem damay dem julli damay julli damay julli xaalat Sayyidatu Aisha na ko ijlis xudar <laughs> ni ko toogal tu waraate kat bi <laughs> mooy yow man may sa kilifa di la wax lu lu lu lu gën ci yow en plus di wax ak wax ak yow te dag maa war a déggal may wax nga naan nga ngay gën naan ñuy wax nga naan da ngay julli ma naan la toogal xam naan da ngay julli mooy naafila ngay julli toogal <laughs> wax wax wax alqaali mu ne ko mu ne ko kaay ma wax la inni sami'tu rasulallah <laughs> ne ko man dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu naan la salata bi hadrati at-ta'am waaw ila am at-ta'am hadrati at-ta'am bi wiñ ci eh, ñoom bi hadrati ta'am mooy defuñ ci alif ak bi loolu it mën na ne mooy n'importe quel lekk bi xadri nag la salaata bi xadrati taam wala wa huwa yudaafi'uhu al axbathan mu ne amul julli bi xadrati taam fekk ñam alhamdulillah dafa teew wala bi déet wa huwa waa jay julli góor ak jigéen a ci yam mu ngi jaganteeg moom al axbathaani ñaari sobe di xayt di dem ay toilette day urine wala ay xayta muy euh, mu war dem toilette <laughs> faji aajo doomu aadama <laughs> léegi waaw <laughs> ah, léegi lii la ko <laughs> lii mooy hadis bi kon hadis bi kon gis nga ci fi mu woon mooy Abdallah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ñu xamoon ko ci ibn Abi Atiq moo doon waxtaan ak al-Qasim ibn Muhammad bàyyi faw bàyyi tax la ci moom Euh, <laughs> lii nii xew fa quoi Sayyidatu Aisha nag doon wax al-Qasim ne ko nag kaay dégg naa leen saa ah, salaata bi xaba fi ba'd waaw mooy amul baax li nekk fii même bu dee farata sax waaw fekk li nga xam ne mooy julli euh, euh, ñam bi dafa teew wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan voilà kon lii la <laughs> léegi nag ginnaaw lii xoolal imaamul Bukhari bu dee lii moom côté bi wala wa huwa yudaafi'u al-akhbathan mooy loolu imaamul Bukhari indiwul foofu imaamul Bukhari yi mu indi ci Sayyidatu Aisha ñaari xadiis la waaw ñaari version la ci indi eh, indi na ko ci kitaabul adaan baabun idaa hadara at-ta'aam wa uqiimat as-salaa ak kitaabul at'ima baabun idaa hadara al-'ashaa'u falaa eh, falaa yu'jal waaw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 mu ne nettali ñu Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri euh, euh, euh, Abu Sa'id génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahimahullah an Hisham ñu jële ko Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abu al-Munzir ñu Abu Abdillah ibn Abu Bakr génn àddina la cent quarante-quatre am na wuute qaala mu ne haddathani nettali na man dong abi sama baay Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ñu génn àdduna la quatre-vingt-quatorze am na wute tamit la qala sami'tu Aïshata moom mu ne kii keneen la kii moom euh, bokkul ak ñu ne côté bàyyi ay frère u Aïsha mooy ay frère ay rakkam yoo xam ne kii magam bu góor kii rakkam bu góor seeni doom la ñoon kii nag moom mooy euh, magam bu jigéen doomam mooy Urwa mu ne dégg na Aïsha anin nabi sami'tu Ah, haddathana qala sami'tu Aysata mu ne dégg naa Aysa muy Aysa bint Siddiq euh, bint Abi Bakr radiyallahu anha al-Qurashiyya génn na àddina la cinquante-huit foog naa waxuñ ko woon fële an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha wudi'a al-'asha'u wa uqimat as-salatu fabda'u bil-'asha' nii la ko ëndee moom idha wudi'a al-'asha' bu ñu tegee reer bi hmm? wa uqimat as-salatu ñu taxawal julli fabda'u na ngeen tàmbale lan bil bis bil asha ci reer bi voilà kon imaamul yi nii moom la ko indi léegi nag xadiis bi kon ginnaaw bi ñu defee tax yi bi ci gàttal mooy ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi lan la ñu ne la lëkkaaleem leer na imaamu Nawawi sauf que karaaxa la ko woowe léegi dinañ gis ci biir masala dane moom tere gii yeneen saa sanam tere nit di julli fekk ñu teg reer bi wala ñu indi plateau bi mu war a lekke li mu war a lekk léegi loolu est kese la waaw parce que kese la wala añ da ciy dugg wala yooyu ah loolu dinañ ci ñëw insha allah mais moom dafa jàpp ni tere boobu laa salaata bi xadari taam loolu c'est karaaxa la mooy tere la boo xam ne ci ci biir la xabar la boo xam ne dañ la ci jën ne la bul def lay tekki mais loolu du tere boo xam ne tere xaraam la mais tere lu ñu sit wala wa huwa yudafi'ul akhbathan loolu dinañ ci ñëw mooy beneen partie bi déet tamit nga nekk koo xamante ni day jañanteeg yow li nga xam ne mooy ñaari sobe yi parce que foofu problème bi mooy nit ki lay dugg ci julli gi di pressé boo gisee léeg-léeg mel ni kuy fecc sax léeg-léeg wala di cëppi cëppi wala di nag ki yéeg lu nekk mu dugg ci kooku de toute façon am na fu muy toll ñëpp a d'accord ne ko julleem baaxul foo xamante ne nii dem na lool tekki ci yooyu préoccupé ko ba daroon xam lan la tari est-ce que jullim rukkoo naan rukkoo atul xamatul lan ko julleem baaxul waaw mais bu dee ne mën naa téye loolu mooy loolu mën na bon toll ko foo xamante ne nii du ko teree mën a tari du ko teree mën a kii yooyu yëpp bon loolu mooy mën naa julli mais li lenn ci waroon xam-xam yi dañ naan. Euh, bu sëlmalee ba dem ba euh, defi do li mu war a def ci toilette yi na jàppaat ñëw bu dee waxtu yu jeexul sopp nañ mu reprendre am ñu ne non soppuñu ko voilà loolu ci gàttal li ñu ci ñëwaat insha allah kon ñoom en fait dañ koo yem ci li nga xamante ne moom mooy eh, dañ koo sib léegi ginnaaw lii kon mooy imaamu Nawawi loolu léegi dinañ ñëw ci biir masala yi nga gis ñoom exactement loolu mooy waxu jumhurul ulama même bu dee daa gën a siiw mais du ñëpp d'accord ci que loolu lu ñu sibla am na ñoo xam ne comme zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom mbokk imam Ibn Hazm yi dañ ne non saway mooy julli fa amut laa wax julli ji day yàqu te loolu du ci ñoom rek la ko jële comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee léegi ginnaaw lii kon lëkkaale baago léegi nañ ñëw ndànk par ndànk nga xadiis bi dafa am loo xamante ne lu am am solo la mooy léegi euh, waaw la xadrata la la salaata bi xadrati taam wala salaata boobee ak ida uqiimati salaa bu ñu taxawalee julli ci riwaay imaamul Buxaari imaam Muslim tamit solo na ko noonu wa ah, attention voilà imaam Muslim rahimahullah moom itam indi ko noonu hmm, <laughs> imaam Muslim loolu dama ko fàtte woon loolu foog naa lu amoon solo la ngir ñu defoon ko laata ñuy jàll parce que imam muslim pour la saxaaba yi nga xamante ne waaw bokk na bokk na bokk ci taxrib bi mooy de saxaaba yi nga xam ne dañoo solo lu bari lu mel nii hmm? ci kitaabul masaajid mawaadi'u salaa bunt bi leen suraax yi def baabu karaahati salaa bi hadrati ta'aam Anas la fa njëkk indi Seydina Anas ne yeneen saa salaam nee idaa hadara al wa uqiimati as-salaa fabda'uu bil-'ashaa' bu dee ne reer bi dafa teew ñu noddu tax wala taxawal julli iqam na ngeen tàmbalee reer bi